maanaam diggante mushahada ak muayana mm-hmm. maanaam seen tàqale ak ban ci ñoom moo gën a ko kowe mm-hmm. mushahada ak muayana ulama am nañ ci ay wax yu xaw a wuute ñenn ñi ne ñu mushahada féete kaw ñi ne muayana féete ñi nga xam ne nee ñu muayana féete kaw nee ñu mushahada ba tey daf fekk ne la ñuy tudde muayana moom la ñuy tudde mushahada rek la ñuy tudde mushahada ñuy tudde ko muayana ndax mushahada dañu ne day sax jàkkaarloo gi ngay jàkkaarloo ak secret bu mag boobu day sax du doon léeg-léeg mu faddu léeg-léeg mu feeñ ci yow mu feeñ waaye mushahada moom la ahlu tasawuf di gën a faral a jëfe ndax mushahada ak shuhud mushahada ak shuhud dafa dugg ci biir tamkin ndax borom tamkin jóge na ci talwin dugg ci tamkin waaye taxul mu teqali kook mushahada ba tey mushahada ba tey ak mu muayana ni nga xamee ne euh, lu tasawuf dañoo sos maanaam li ñuy wax terminologie maanaam seen terme yooyu ñuy employé nga xam ne xamuñu ko woon si jamono yonent ba ñoom ñi bëgg a jàng yoon wi bëgg koo xam ba mën cee jaar ñoo sos tur yooyu mooy tax ñuy wuute ak dégg ci maanaam ñuy wuute tur bi ndax da ngay dem fee ñu ne nii la rek léegi jumtuwaay bu ñu sos ñu soog koy euh, inventé léegi liggéey ko ñu dem académiciens yi sàkkal ko seeni tur ouvrier yi koy liggéey sàkkal ko seeni tur commerçant yi koy jaay sàkkal ko seeni tur bu ko defee mën nga ne boo demee fa ñee boo leen waxee le ñu ne la loolu amul solo nangam la nangam am solo nga dem ca ñee ñu ne la loolu du nii nangam la wala ñu ne la lee féete kaw lii lee féete kaw lii mushahada ak muayana moom mushahada mooy ngay jàkkaarloo mu aayana mooy nga jëmmanteeg moom ñi nga xam ne nee ñu nag mu mu aayana moo gën a mat ñu ne mu aayana moo gën a mat dañoo dellu ci maanaam maanaam baat bi ci boppam lu muy tekki xam nga mushahada muy jóge ci shahida mooy nga teewee ko rek mu aaye na mooy nga jàkkaarloo moom dégg nga mushahada ñooñu nga xam ne dañu ne mu aaye moo fi defoo mushahada yëg gi nga yëg maanaam suñu borom tabaraka ba mel ne yaa ngi jàkkaarloo yëg gi nga xam ne foo toll yaa ngi koy yëg moom ñooñu ñooy mushahada maanaam yëg gi nga xam ne teew ngay teew ci xadra ba la mu aaye mooy xam teew ci moom borom ko xam secret yi ñee nag maanaam ñu jox muayen moom la ñee jox mushahada ñee mushahada ñee jox ko ba maanaam nga moom mu ne day laaj moom it mm-hmm. euh, gannaaw bu mu la nuyoon nee na dafa dégg ci dafa gis ci benn téere mm-hmm. ñu di jox mbirum ibnu taymiya mm-hmm. ba daanaka maanaam téere boobu daal def nañ ko fa ab yéefar ngir li mu wax ci muhyiddin ibnu arabi mun ne yow noo gisee mbirum ibnu taymiya moom ibnu taymiya maanaam xarf la xarfi yi ñi nga xam ne dañuy def bi baat yi rek ni ñu ko waxe ñoom ñu ngi soxli ko ci ngirum imam ahmad ibnu hanbal xanaabila yi mooy ñi nga xam ne imam ahmad ibnu hanbal mooy seen imam nun maalik yi sunu imam ñii shafi ñii abu xanifa ñi nga xam nag ci ngir imam ahmad hanbal imam ahmad ibn hanbal ñeent yooyu mooy ki ci mujj mooy ki ci mujj xam-xam ñor doon lu ñu togg ni may faral di wax ne xam-xam ne ñett la xam-xam bu ñor ba xam xam-xam bu ñor te xamul xam-xam bu xam te ñoragul hadis dafa ñor ci jamono boobu nga xam ne dajale nañ lépp imam ahmad ibn hanbal xam hadis yoo xam ne ñoom ñëpp kenn xamu ko ci woon tax mu yëmul ci fiqh rek mu boole ci tawhid ak yëpp suuf boole ko ci mbiram ndax bu fekkee ne yow ci mbirum imam Malik nga nekk da nga war a am beneen imam boo xam ne ci tawhid bu fekkee ne ci mbirum Shafi nga nekk ci fiqh war ngaa am beneen imam ci tawhid wala ci tasawuf itam ñi nekk nag ci ngirum imam Ahmad bu Hanbal Hanbal yi lañu ci tawhid ak ci fiqh ak ci tasawuf lu tax dafa fekk xam-xam bi ñor ba daje ba noppi moom moom la ñu nga tuwoon ci xalqul Qur'aan yi imam Ahmadu dafay nit nga xam ne euh, li ñuy wax maanaam tati nit koo xam ne daal li nga xam ne moom la ñu baat yi ni ñu ko waxee rek nan nga koy defee bu buñ ne al istiwa al istiwa mooy yemoo comme ni ma yemoo ci kii bi ni suñu borom ne istiwa ala arshi yemoo na ci kaw fauteuil bi kon yemoo li muy tekki mooy toog di ju nii nii ma dijoo ci fauteuil bi ñi nga xam ne ci imam ngirum imam Malik lañu bokk ci fiqh waaye ngirum Abul Hasan al-Ash'ari lañu bokk ci tawhid Abul Hasan al-Ash'ari daf ko taawil imam Malik bi ñu ko laajee al istiwa dafa ne al istiwa ma'lumun wal kayfiyatu majhulatun wa sawaabuhu bid'atun wal iman bihi waajibun imam Ahmad ibn Hanbal moom dafa naan buñ ko taawil xam nga Ash'ari ñoom dañ koy taawil dañ ne suñu borom du toog ndax bépp attan loolu suñu borom béréb mënu ndax moo bind béréb bi te ba mu bindagul béréb ba nam nekk yoon dafay noonu nekk comme moo jiitu béréb kon bu fekkoonte ne aajo woon a toog ci béréb ba mu bindagul béréb boobu kon ana fu mu nekk ñu ne nag istawa dafa am ay maanaa maanaam nga xeex kum réew ba moom ko tëral ci sa nguur organiser ko daal di wax istawa ni Shaad waxee ne qad istawa Bishrun ala al-Iraq min ghayri sayfin wa damin muhraq Bishr not na iraq def na istiwaaw ci kaw iraq ci lu dul jaasi wala tuur deret imaamu ahmadu nag moom dafa naan taawil bu mu ci fekk nan ko waxee ni mu ko waxee rek yàlla ak yonentam ñoo xam na mu doxee dëgg léegi ñoom képp koo xam ne ni nga xam ne noonu la ñu jàngee ci sharia ci aaya yi ak ci ahadis yi noonu ñu ko déggee ñoom duñ ko taawil boo taawilee ñu daal di dañ cee wala nitu bidaal ndax saxal nga loo xam ne saaba yi jëlewuñ ko si woon ci ñoom jëlewuñ ko ci ñoom ci yonante bi sallallahu alayhi wasallam euh, imam imaamu Muhiddin dafay nitu tasawuf koo xam ne dafa xuus ci tasawuf ba suux ci tasawuf ba suux ci biir xam tasawuf ba nga xam ne su borom daf koo xam ne secret yoo xam ne dégg nga ci am tasawuf wala yooyu ñu ngi ci rey ñoo xam ne sharia daf leen a rey ndax lu tax li ñuy wax waa sharia buñ ko attan xalaat dañ ko rey ibnu sab'in dañ koo rey ibnu xas yi dañ koo rey bi dañ koo rey lakk téere ibnu arabi lakk téere imam al-Ghazali lakk téere ibnu xas yi moom bu ñu ko reyee ba noppi lu tax dañuy wax loo xam ne ñoom xamuñu ko mënul dugg seen bopp mënul dugg seen bopp ci wax yu xóot yooyu nga xam ne dafa xóot xóotaay boo xam ne nit yi fekk ci charia rek mënuñu ko dégg coocu la ibnu taymiya dale ci ko Muhyiddin ibnu Arabi ba def ko takfir excommunier ko <coughs> am na lu baax la ko weddi Ahmad ibn Hanbal nii imaamam dafa saxal tasawuf Malik saxal ko Shafi saxal ko Abu Hanifa saxal ko ibnu eh, Ahmad ibn Hanbal nii imaamam wax naa la ne ak eh, Shaybanu Ra'i bi nga xam ne nag moom ibnu taymiya moom nanguwul yooyu parce que moom pour yooyu moom daanaka kufru la ko def mujj nu euh, nu arab yi wax nañu bari yoo xam ne ku déggul tasawuf dëgg dëgg ba naan ca naanu gaal ya doo ko mën a xam loo tax ñu génnee ko dam dilus lakk ay téeréem bi mu bi mu dikkee ba demes damas day demes foofu la toog ba faatu ba meelam dañ ko defoon sën lu buub sotti ca lu ñu buub sotti ca waaye benn bis la ne ida daxala siinu fi siini fi siini zahara qabru waxi diini bi muy dund xamoon na ne bàmmeelam dana réer ba kenn du xam fu mu nekkoonati waaye sultaan Salim moom la dugg ci siin gi waxtu wu duggee ci Chine gi te mooy Cham sama bàmmeel dana fi xam xam bàmmeelu Muhyiddin dana feeñ loolu bi ko Muhyiddin di wax kenn xamul lu mu doon fekk mu ngi si jublu ne waxtu woo xam ne sultaan buur bi ñuy wax Salim bu duggee Dimashq dana feeñal sama bàmmeel maanaam moom gëm na tasawuf te gëm na Muhyiddin Arabi dana bari foofu yëpp làmb fu gis xamru Muhyiddin naka noonu la mu waxee ne mel lu mel ne ni ko di defee dafa mas a taxaw ci benn njog rek nit ñi ko mu ne leen yàlla ji ngeen di jaamu mu ngi sama xam nga loolu day mu ngi si Ibnu nañu di jaamu alal te fii ma taxaw buñ ko gasee ay ndam bi wurus fi nekk daam di wurus yooyu mujj na feeñ waaye bi bi mu ko waxee xamuñu woon lu mu jublu woon bi daam di wurus yi feeñee lañ xam daf leen di wax ne da ngeen di jaamu alal waaye alal bi ngeen jaamu bu ngeen gasee sama ko ci maanaam wan na leen ne dafay toroxal alal day taxaw ci kaw moom xam na ko gis na ko waaye doyalu mu dara soxla ko yaa la soxla moo tax mu taxaw ci kawam wan di wax ñoom nag wax yoo xam ne dégguñu ba ibnu taymiya dal ci kawam nee na gis na firawna wax na yu bari yoo xam ne gis na diw àjjana gis naa diw àjjana ci ñi nga xam ne nit ñi xamuñu leen woon ci am njullit ñu ne roo xamul fu mu nekk ci yaram ci jëmmi doomu aadama mu ne xam na ko ñu ne xaw kenn xamul kañ la saa di taxaw mu ne xam ne ko yu bari wax ne xam na ko te yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne mal mas'ul anha bi a'lama min as-sa'il yi mel noonu la ko defee takfir waaye Ibnu Taymiya ku dul Seydina Junayd ak Abdul Qadir Jilani def na la takfir ci yooyu wala bu la deful takfir dal na sa ko bu metti waaye moo tane ba tey ibnu euh, ibnu jawzi parce que ibnu jawzi moom bàyyi sax Cheikh Abdou Qadir Jilani nga xam ne kon xuloo boobu diggante fuqahaa yi ak ahlu tasawuf dafa yàgg dafa yàgg ñuy rayante ak di defar tuddee sa morom yépp def ko yéefal loolu moo waral ndax <coughs> ñee fa ñee waxe ak bu ñu xam lu ñu wax te muñ ko nattee ci àndaaru sharia dafa leen dal ñu loo xam ne euh, weddi na lii l'islam saxal te fekk na ñoom dañ ko déggul waaye jubluwuñ ko dégg ci saa yi loolu moo waral ibnu taymiya daan def la ibnu taymiya fa euh, ibnu arabi naa ne ibnu taymiya abul ku baroon xam-xam la ku xam xadis ku ba doy waar lool ba doy waar ndax li ma wax bi dafay màgg imam malik laaj nañ ko ñeent fukki laaj ñaar fukk ak juróom-ñett yëpp mu ne romb imam ahmadoon ba laaj nañ ko ci benn jotaay juróom fukki laaj bu ci nekk mu ne xaddis ni fulaan an fulaan an fulaan yi am na ko dara dara daal di koy tewatee xaddis nga xam ne kon moom fekk na xaddis ñor ba mu mokkal xaddis yu bare bare bare bare bare nga xam ne Ibnu Taymiyya daal ak euh, imam imam Muhyiddin mooy boo ko seetee diggante ulama yi ak awliya yi rek faral naa nettali xista boobu nekkoon diggante alim bi ak wàllu bi ci lan durus ñett naa ko ci ay conférence da soxla koy àddu ay xat la kii tamit laaj mu ne gannaaw bu mu la nuyoo ñaanal la gudd fan ak wér yaram mu ne dafay laaj ba ndax yoonu murit maanaam tarbiya ndax mën naa ñàkk ci ab murit mu jaar mu ne ak euh, fan la mën a àggale nit ci yàlla mu ne daal mu ngi lay ñaanal nga dénk ñi nga xam ne ñu ngi ci mm-hmm. dénk tarbiya laazim la tarbiya tarqiya ci topp boo ga na a cheikhul murabbi moo ne tarbiya yoon woo xotti rek te nga ci yoon tarbiya yaa ngi yaay Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu taala anhu yoon wi sàkkalu ko tur dafa wax murid murid ki jëm ci yàlla xam ne kon ñëpp ci la ñëpp ci la tarbiya ak tarqiya dafa bari ni ma waxee ne ndax mu nekk ak la ndax mu nekk ak la ca ku nekk ak saw defar yi ku nekk ak fa sa kàttan yow ñu sutante ci xam-xam yi sutante ci kàttan yi sutante ci mën-mën bi sutante ci mën-mën bi murid moom ku xas ba ne murid nga murid mooy ki namm yàlla ki namm yàlla moom ku mu doon war na am yoo dindi ci sa bopp ak yoo def ci sa bopp yi ngay léegi yoo la sëñ Tuubaa tëri yoon bu leer nañ bi muy jógee dafa tàmbali woon di jàng ni noonu soxna yi jànge ak istidaad bi nekk ci moom ak ragal yàlla bi nekk ci moom ak njub gi ak dog gi ak takku gi ak mboolem jikko yu rafet yi mu jàng nag ni doom soxna yi di jàngee di jàngale bi nga xam nag gis na yonente bi sallallahu alayhi wasallam mu ne ko rabbi ashabaka bil himmati wa la turabihim bid darsi lii xam ne dafa di wax al himmatu yare ko ñi ànd waaye bu leen yaree jàng mu xam ne jàng farata la ak jàngale mënuloo dañ mu sàkk ñuy jàngale moom ci boppam nag muy tërbiye bi mu xam ne day tërbiye dafa njëkk a tàmbali masaalik ak xoqa la xottee yoonu tërbiye ak yoonu tarqiya mag ñi gënoon a sës si ñoom mu yar leen boppam ba noppi kenn ku ci nekk mu jiital leen teg ci mbooloo maanaam pour ngay yàq mbooloo ma yoon wi ci boppam am na loo xam ne moom ci boppam moo ko ci def keneen fàggul ko keneen nangoo woy nangoo wàcc gëm bi ba dendale woo lu mu la sant nga def ko nga bàyyi ko foofu la tàmbalee nee sa sëriñ bu fekkee ne am nga kenn koo ci kaw wala koo yemaleeg moom des na sëñ Tuubaa loolu def na ko ci taalibe yi sàkkuñu kenn kuñ koy dendale nga xam ne kon tërbiyee boobu maanaam wet yooyu wet yooyu daf ko defal boppam ba mu àgg mu ko fi mu wax cee jaar mu des nag ku bëgg a ci yàlla moom mooy tarqiya ku bëgg ku bëgg ci yàlla moom wax te tërbiyee sëñ bi dafa ne mboolem ñi aju ci man suñu borom dafa leen a bindoon ngir safara bu ñu aju loolu woon ci man lakk lakk ki nga xam ne day day xëñ ak nga xam ne daf cee am seconde ak ki cee am minute ki cee am saa am heure ki cee am bis ki cee yàgg yëpp ku nekk ku lakk ku lakk nga ko moom ku aju ci man rek nga xam ne boo aju woon ci man la boo ajoo ci moom doo lakk euh, euh, doo lakk bilan boo boo xam ne li mu njëkk di di rëy murid bu nekk nangu ngaa suufu fu nekk koo ci defee moo ëpp dara wala ci ñi ci gën a bari moom amu ci kenn koo xam ne yemale na sëñ Tuubaa kenn wala dara te loolu mooy li gën a dëgg sopp gi ko soppi sopp mooy buum gi yeew koy wax gi yeew taalibe bi ci sëriñ bi na ko gën a soppi rek nga a ci te yaakaar naa murid bëgg sëñ Tuubaa mu bëgg lu bëgg sëñ Tuubaa li ma wax nag ne ci yàlla nag nga am yoon woo jaar moo di takku ndax sëñ dafa wax ci xikma xikma ne sëriñ ñett la ñetti sëriñ yëpp fay farata wala cheikhu taalim cheikhu tarbiya cheikhu tarqiya kenn ku ci nekk wax na ñetti chartam cheikhu tarqiya moom mooy jëmm ji nga xam ne wax boo ko gisee rek sa xel dem ci yàlla moo ne yéegi ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne bu ngeen toogee fi man yéen saaba yi ni ngeen di mel bu ngeen ko mënoon ree da ngeen di gis malaayka yi di di nuyoo ñoom di di di di wax ak ñoom xam ne kon mooy ki nga xam ne boo toogee moom sa dana jóge fam newoon nekk feneen kooku mooy cheikhu tarbiya ndax borom leeru yàlla boo toogee fi moom leeram dana di ay bàkkaar dana def jeexital ci sa xol nga xam ne boo fa jógee itam da nga toog diir bu yàgg sa xel di nekk ci yàlla sa xel di nekk ci moom sa xel di nekk ci ëllëg kooku ak defar la tërbiya ak taqiya lu ci nekk moom dafa def cosaan li bàyyi yi nan la ko sampe woon daara xam na ne nit ñi jaxasoo ci àdduna bi ngay demante ñoom di dikk ak ñoom di wut li ñuy wut di wut wërsëg di am ñooy dëngoon di am ñooy jubóor ak yooyu yëpp da ngay mel nit ñi rek buñ la jëlee ci biir nit ñi nag yóbbu la koo xam ne doo jaxasoo ñoom ña nga fa nekkal bokk yow lu ñuy wut nga xam ne seetuñu dara ci adduna lu dul yàlla lañu dañuy defal ndax duñ gis lu bon duñ gis ko koy ku koy def duñ ko wax duñ gis ko koy wax ñu boole xasaayid ak turu yàlla ak alquran ak liggéeyal sëñ bi man xadama saalihina irtafaa gaa yi yàlla yi ku leen liggéey rek suñu borom yëkkati sa daraja yowmal xiyaama nee ñu ne liggéey ba am yi benn bis moo ëpp doole jàmm juróom-benn fukki at ñooñu noonee ñu nekkee tax nit béréb daf koy suuf milieu ñi nga nekkal ni ñu mel yi moom da daal li ma waxoon ne sànq ne xol wëlbati bu mu gaaw wëlbati ko ni muy meloo ni muy soppi nga xam ne jikko day sàccante li ma la fi wax naan lu la yàgg ci njaw di njaw béréb booba ñu ngi daara ji ku fa yàgg da ngay daal di defaroo fekkente ne daara ji mel na mu war a mel foo jógee yow mi defaroo nga jiite wax melen mbooloo bu yàggee waa réew mépp ñoo jub waaye nag taalibe yi ñii dañoo jëm àjjana jëm ci yàlla ñii jëm ci yàlla ñu yem ci defaru mën a defar mën a ramu ñii àgg nag ci àgg fi ak dëgg ba jeex kooku mooy ay benn benn lay doon du ñuy gën a bari waaye ñi nga xam ne dañuy defare ba tey ñoo sut ñi nga xam ne mucc moom lañ siw mooy ñi nga xam ne dañoo bindoon ngir safara xam ne bu sëñ Tuubaa ñu jaari ca doonte benn seconde lay da fokk ñu jaar ca ñooñu mucc googu moom la ñu ci sëriñ bi ñi nga xam nag ñooy ahlu tarqiya ñoom li ñuy wut si defaru defare ñi nga xam ne nag ñoom ñooy ñi nga xam ne dañuy nekk ñoom itam ahlu tarqiya di di tarbiya di tarqiya mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo yàllaa leen tax ñoom dañoo bëgg a àgg ci yàlla ñeneen la ci nekk am nañ kon ñi nga xam ne noonu la suñu borom rawante la jaam ñi mbooloo jaam bu nekk noonu la ñu rawante murid yi noonu la ñu rawante ñeneen noonu la ñu kuréel boo gis ah bokkuñu yem benn daraja rek moom boo gis bokkuñu benn daraja waaye murid moom bu seetee dénkaan yi sëñ ko waaye ndax bind na melo teggin bind na na jox daal xaaj santaane ñëpp jàng ko te gis ngeen ci tàmbali bi li mu ci wax nee lépp lu ñu sàkku te àndul ak teggin du ca jëriñu du du barkeel man leen ni itam teggin mooy ngën ji alal ji ñu denc te ji lépp loo xam ne tax nit tedd dana leeral xol dana sol nit safara dana jegalal nit àjjana kon ab yar lu am solo ba tey seen bi jeexiti lam fi saxaloon ci taalibe ba tey jeex jeex mu ngi fi waaye kon ba tey alhimmatu la waxoon ne rabbi asaabaka bi himmati lañ ko waxoon ki am yitte bëgg gën a ero day xam yoon woowu faw nga teg sa bopp ay coono faw nga teg ni euh, ak yar noonu la jàngalee itam ni nga war a doxalee ci adduna ak sa digganteeg sa borom ak sa morom ci masaalikul jinaan bi muy kon sos yoon wi bu ubbee yoon wi rek la daal di bind yooyu Touba moom xoqale fa njëkk a binde ba euh, bi nga xamee ne itam euh, jóge na Mbàkke Bawol ñëw Daaru Salaam at moomu ci la àggale masaali booba ñeent fukki at la am daanaka at mi jeexoon mu dem kii ci ñeenti at mu nga xam ne daf ko doon wëndeelu ci réew yi dem fu nekk ci at yooyu ñi nga buñ nga xam ne ñoom lañ njëkk a tërbiyee ñu daan gis ne woote naa ñi ñëw seen gannaaw ba ci jigéen bi mu tërbise soxna Fatou ku nekk gis na meloo melowal xam ne ci bari ko léegi waaye ku jaxasoo ak moom da nga xeeb sa bopp da nga xeeb ñu bari ci am diine ak farlu ak maar a jëf jëf ci tey waar ak it boole ko nag gëm sëñ Tuubaa fonk ko ba mu doy waar mag ñi mu yàlla ñëpp itam noonu lañ mel kon mu loolu lépp war na ko murit dañ koo won royukaay mooy ko doon wax sànq royukaay bu mag bi ndax roy diw tekkiwul ne dama koo def man wala dama bëgg mel ni moom déedéet fas naa góor miy daw melentaan wi itam day daw na da jaar ci yoon wi loolu la ndax lu tax laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana alquran ne am ngeen ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam royukaay bu mag ndegam yonent bi la ñuy roy ak si keneen ku mu doon ak loolu mag mag kon dafa dafa dafa jàngale jàngale façon jàngale mu ne jàngale na ko jàngale na ci téere jàngale na ci làmmiñam jàngale na ci ay rëdd ki tomb jàngale na ci jëf jàngale na ci xew bu xew bu nekk mu yee ca ubbi ca boppi nit ñi na doomu aadama moom daanaka da ngay rëdd ci ndox mi am na jëmm yoo xam ne ba léegi dañuy jëriñu kenn ñu jàngale moomee waaye kat ne lépp sotti na kat damay nekk na ma neexee rek bu ma nee dem àjjana sëñ Tuubaa dana ma moom santaane ko bu ko mënee santaane ko sant ndax toolu toolu yonent bi daal sallallahu alayhi wasallam bëgg na man ci ku koy ku koy tuddoo man ci kon nag ak murid war na farlu sëñ tubaa dafa ne képp ko aju ci man na xam lu say farata ak say sunna man sama bopp warlu naa danaa bind téere yoo xam ne loolu lépp dana ca nekk lim bind ci ay téere yëpp donc bu ñuy sóob ci lislaam dëbb na sama mbokk si ni man sëñ Tuubaa jaamu boromam ba suñu borom gërëm ko jaamu na boromam ba jamono yi ak pàkk di ko takk xarit di bàkkaale ci moom bu mu fi jógee ñu di ko jooy mboolem doomu aadama yi yàlla bi yépp def na leen njaboot te njabootam lañu ñaanal na leen defal na leen lépp lu leen di jëriñ géej sax bu ko sëñ bi wax gannaaw gën a ni mu meloon ci suuf ni mu ci kaw suuf bu fi jógee suuf si day xalaat ndax gën a gisati ku ni mel wala déet kon képp koy askanoo war nga góorgóorlu ndax li ko yàlla may nga xam ne rëccum dellooñ la teewul mu farlu ba fu farlu yam dégg ngeen ne sëñ Moussa Kër yoo xam ne du wax dara xam-xam ba yóbbu ko wax wax wax bi du doy waar la wax foofu wane ne daal moom dafa jóg mat mat sëkk di mat la ku ko topp itam lu dégg ay waxam xam ko da nga mat mat mu am solo loolu euh, beneen bu ci tegu kon ñoo wax beneen bu tëddal di ñoo ñaanante incha allah benn rek waaw benn wala ñaar benn daal bu baax waaw benn wala ñaar bu tey seetal bu am maanaa rek waaw laaj bi ci des yëpp ngeen moom moo am maanaam moom laa koy def xam nga fi nekk ay kii la. waaw kon baax na kon kon d'accord wax na boo jotee kii moom ci wàllu. muy wàllu FM yi maanaam xam nga àdduna si. pexe yi fi nekk dafa yi doggale ak dafa bari. muy laaj nag FM yi xalaat yi mu ëndi. maanaam euh, te nu di ay jullit noonu. Mhm. ndax gis nañ ni ci jamono yi sax am na feebar bu doy kiimaan boo xam ne nee am na ci àdduna si. Mhm. te wutal nañ ko daal ay feebuwaay. Mhm. maanaam ngir jullit ak keneen ku ne man cee mooy laaj loolu ñuy wax si daal yooyu mooy laaj nag. maanaam xalaat yi nga xam ne moom la estimé ñu demee ne ñoom indi fii ci mm-hmm. la ko lislaam gisa daal ak euh, feebar yooyu nga xam ne moom lañ tudd mm-hmm. te ne warees na cee mën a fegoon mm-hmm. ci lislaam ñu ko daal ah, euh, xalaat yooyu xam nga dafa bari ak ñuy tudd benn xalaat ñu wax ci waaye xalaat yi nga xam ne dañu indi bu ci dëppoog lislaam rek la ñu sañ a ci dëppoog lislaam du ñu sañ duñ ko sañ a jëfe bu ñu jàngee nag lislaam daanu xam li dëppoog lislaam ak li dëppoog lislaam li am moo di nit ki dana am lu koy jëriñ fii ci àdduna benn bu ko dee jëriñ ci àdduna te du ko lor ci alaxira sañ na ko jëfe bu fekkee ne daf koy jëriñ fii lor ko fële bu ko defee tooñ boppam bu fekkee ne nag du ko jëriñ dara na ko lor alaxira moom mu rawatina loolu li xew boo di ne charia moom dañ koo tëral ba noppi lu adduna mën a walbatiku walbatiku walbatiku lim tere woon la tere lim woon la diggee misaal lu dul daruri yu mooy li wax contrainte contrainte léegi loo xam ne mënu koo ñàkk jëfandikoo ndax lekk mel bi sax dana dagan naan sàngara dana dagan ci kii kaw contrainte meddum doomu aadama la ulama yi wute ndax dana dagan moom wala déet ci mooy boo demee ba nga xam ne lii boo ko lekkul it da ngay dee rek waaye doo am leneen loo lekk bu dee nañ ci ne moom dagan na nga lekk ko bu dee meddu doom meddu doomu aadama nag ndax dagan na nga lekk ko ne da foofu la ñu wutee léegi euh, adduna ci dox gi muy dox ak ñi ko dëkke seenu dëng ak seen pexe yu bari dañuy dem ba jafeel diine indi ay rajji rajji yoo xam ne waaye nit ki bépp boo xamee ne euh, mbir ñëw na na ko settantal natt ko ci ndaari sharia ba xam du ko ci sharia digal mu def ko du ko ci sharia tere mu xam ne nii ka bu ko defee du ca jëriñ du wala njëriñ li mën na néew wala mën na ko bañ a fekke waaye lor jaa ëpp te bu ëllëgee dana ko gis dama aadama bi daal bu fekkee ne ragal na yàlla di settantal bu xamee mu xam bu xamul laaj yàlla mën na def mu mucc léegi jamono bi dafa wëlbati ko daanañu wax naka njëkk mujj jamono kawte fii ci ñëw ak kéemaan yi ak jafe gi daanaa faral di misaal naan jamono day dem ba bu téeméeri nit deexee fukk ñaar mucc ñu dem ba bu junni deexee fukk ak juróomi mucc ñu dem ba bu fukki junni deexee xëy na fukki nit ay mucc wala juróom wala kenn du mucc wala kenn ay mucc loolu yëpp li ko waral li moo ko yaat ñoo waxoon sànq yiy xiir nit ci am alal te dagañu yii xiir nit ci xëcc ko ngir di ko wakk pour mu war koo def ngir bànneex boppam wala ngir nooflaayu boppam wala ngir leneen njariñ te muy lu araam yooyu bari li koy yo li koy woyofal it bari li koy woyofal bokk na ci bari bu mu bari ñépp di ko def nga daal ne ah ñu daal mënut la ah mënu la aay ndax kenn munu koo bàyyi ndax nangam ak ki nangam yu bari yooyu yëpp nag teewul tere nga fa mu fa mu nga fa jullit bi nag lu ci nekk mën na am moom nu lu ñu tere loolu ba jëriñu njëriñ la nga xam ne noonu la ko lee di gis ngeen euh, banque islam lu tax ñu sos banque tuddee ko islamique dañu ne banque yi ci des du banque islamique maanaam euh, dañoo bëgg a waxtandiku lu araam mooy usure waaye ba ko defee tubaab yi dañ koy xeex du taxaw du taxaw parce que seen système rek la bëgg mu taxaw duñ nangu benn système bu taxaw parce que am na lu muy indi adduna ci bari na yoo xam ne kenn ci àgg ay ko bari na lool lool lool bi daal moom li ko itteel laaj ko li ko leer mu ko ko jàpp li ko leer na ko bàyyi ko leer na daganul xam nga laaj bi dafa préciser xalaat yi rek xalaat yi dafay bari dernier bi jëm ci njurum jigéen ñi mhm. kii dafa laaj ne jigéen naka lay def su bëggee am doom ju baax te loolu it lu dëppook jamono ji la daal dëgg yàlla mm-hmm. Mm-hmm. ndax lu lu la mm-hmm. ñu tontu ci doom ju baax bu ko jigéen ji bëggee góor gi na ko bëgg lan lañu gis ne dana jeexital ci xolu doom ndax bàyyi bi njëkk a jiitu bàyyi ni na ko dundalee lu dagan ndax am xaq xaqi doom ji la bu ko dundalee dara lu araam bu yombal xiyaamee dana ko taxawal laaj ko xàq ndax lu xaram day jeexital ci xol yaay ji na yem fa mu war a yem te dégg digal bu loolu wéyee nañ ko yar yar nag day def te la mu maanaam day évoluer nii jamono di évoluer fàq sa yar dóor wala saaga day yàq leen leen xale léeg-léeg ngi dem foo xam ne dangay ngay ubbi boppam di waxtaan moom te fossé bu mag bi maanaam mag ñi ak xale yi ni ñu sori woon du ñu jege yoon du ñu waxtaan dañ ciy yàq na lu bari euh, mag ñi ragal xale yi xale yi fakku naan ñii seen paa yi seen tàng wii na dañoo dox seen jamono bëgg ñu yàqal dégg nga son dépassé rek nangam ak nangam yooyu dara amu ci dara amu ci ndax xale bi xamul dara bu defee ne xam na xamul ndax waxtu wuñ ko jàppoon police yow yaa ko fay jëlee bis boo amee problème yow yaa ko kon yaa ko xel bu la nee euh, temps bi jamono dépassé na la waxul benn dëgg. amul benn dëgg yow sa bopp bul na loolu bul nangu loolu yow lu yàgg-yàgg xale bi bu ñu ko joxoon kër bu la dee du ko yow mi yaa ko mën a lijjanti kooku nu mu la ëppee xel lu mu jàng-jàng nu mu la ëppee xel te dañu ne man laa yàq yusuf an yaqa fiihi nit ki dafa war a xam ki yarekat bi dafa war a xam lépp xam jamono bi xam yàqu-yàqu jamono bi xam nam ci waxtaanee xale bi nam ko ci yeexe waaye bu ko juree rek boyal ko bàyyi ko mu dem ci mbedd mi dajanteeg xale yi nga xam ne seen bànneex jiital na te li ñuy def li mu ñaawee dañ koy rafetal ak seen lamiñ di won ki nga xam ne melul na ñoom bëgg koo yàq dañ koy suufeel ak di ko xeer ne ko yembar ngaa da ngaa dongo ngaa yooyu yëpp yooyu yëpp yu ci bari waxtaanee ko ba tàyyi sax nañ ko ba tey yooyu ay yàq la nit ki fokk moom moom moom bàyyi ni ak doom bi fokk ñu xam loolu li njëkk a tàmbali mooy milieu bi kër gi na xale yi jub na ndey ji jub bàyyi ji jub bu ko defee xale bi bu juddoo rek jub lay gis dana génn kër gi dajanteeg yeneen xale yu yàqu loolu mooy li gën a jafee mbir mi waaye loolu yëpp loolu doon doon foo toll doon noppi da ko koy yee ci lépp luy yàq xamal ko la cay mujj xamal ko bon bon bi xamal ko ñiy yàq itam seeni méthode ni ñuy yàqee ak li leen tax a jóg loolu lépp nga xamal leen ko ndax xale bi benn kër gi bu ci jógee mu ngi ci mbedd bu ci jógee ba ci école bu fekkente ne njëkk xale bi day dañ koy yar ci kër gi te ñi koy yar liñ koy wax lay def la ñuy def liñ koy digal dañuy def daf leen di gis ñu di ko def melo wi ñu koy sant mu melo ko dañuy gis ñoom ñu meloo ko loolu day tax mu gën a sax ci ñoom bu jógee jëm ci mbedd mi itam bu fekkente ne mbedd mi li muy def mag mu ko gis corrigé ko comme na woon bu njëkk nga xam ne xaleel day ragal mag bu dee def lu dul dëgg lu jubul bu séenee mag rek daal di koy nëbb léegi bu bu gisee mag bi daanaka daf koy daf koy wan sax bu ko faale yàqu yàqu yaa nga xam ne kon boo ko yaroon ci kër gi yar ba gën a rafet bu génnee mbedd bi yàqu ko wala mu dem école école dañ daan yar léegi euh, élèves yi faaleetuñu jàngalekat yi muy instituteurs yi muy professeurs yi élèves yi faaleetuñu leen dañ leen a ñeme dañ leen a ñeme ba pare xam na ñi ci gën a bari école gañ peele ci ñoom rek buñ ñëwee na fekk na weer wi dee nañ leen fay rek waaye yi ci bari duñ ko itteewoo xale bi leçon yi rek lay itteewoo pour passer examen bi ko defee léegi éducation bi ñu ko tuddee gen wet la doxee mais des na geneen wet éduqué bu njëkk nii la daan jàngale hygiène jàngal la morale jàngale instruction civique bu ci nekk parce que leçon bi mu ngi aju ci jàngalekat bi danga ko dugalee ci sa bopp noo xam ne xamal la li ci bon ak lam lay wàññi xamal la li ci baax ak lam lay jëriñ xamal la xale bi nga xam ne topp ko ak ki ko topp ni ñu wutee yooyu yëpp dañ ko daan def waaye léegi yooyu yëpp amatul nga xam ne kon yàqu-yàqu bi dafa matale ku yàlla yërëm rek ak yenn ci fami yi kenn yaa tuuti yaa moom boppam xëy na dañ na xamatuñ ko sax ndax nit ki balay mën a yare day yaru daanaka ñiy yare toujours mu dellu si li may wax naan rek docteur yi waroon faj seen bopp dañoo feebar mooy loolu la ki la bëgg a yar te moom xam ne ñu ngi lay yare doo yaru ki la bëgg a yar te yaruwul doo yaru ki la bëgg a yar te lim lay tere mu di ko def doo yaru yooyu yëpp daf ci am ah, doom ju baax gannaaw bu nu lafee ne suñu borom mooy baaxal ko ne mooy joxe doom ju baax yéefar dana am doom bu baax jullit bu baax dana am doom mu tëkk waaye nag aadatan maanaam ci li nga xam ne daal mooy lu général doom ju baax mu ngi bokk na ci ndey ji am lu muy jàpp lu muy bàyyi bàyyi am lu muy jàpp ak lu muy bàyyi kër gi am lu mu mel ñii di ko ñu yar ko ñu yar ko jàngal ñu yar ko jàngal ko dana waral baax ci jàngal nag lu bari ngi ci biir jàng dana yàq daan jàngal nit ngir yàq ko mu yàqu loolu lépp dafa aju ci euh, jàngalekat bi ndax jàngalekat yi ñooy façonné nit ñi ñooy yett soldat bi nga xam ne mooy aar réew ñooy yett sëriñ bi nga xam ne mooy womat nit ñi jëme ci yoonu yàlla mooy yett ouvrier bi nga xam ne mooy liggéey ëllëg di ca seet yàlla di maanu di def liggéey bu baax di lekk ñu di ko fay li ñu koy fay mu yeewoo ko lépp mooy mooy yett commerçant bi nga xam ne mooy jaay ko jënd mën a dëngal mën a jubal mooy yar même ministres yeeg chef moo leen di yett jàngalekat bi kon war na am formation bu baax war nañ ko jaare lu baax ndax kenn ku ci nekk boo yàq lu bare nga yàq lu rëy li gën a euh, bokk ci yar xamal ne intérêt personnel dana yàq adduna passion dana yàq adduna woy bopp loo gis imité ko dana yàq adduna ndax nit lu baax baax bu dee bu woyatee bopp rek bu duggee ci biir euh, nit ñi rek mën na daal di yàq dañuy wax ne wax ma sa àndandoo wax ma sa jikko wala wax ma sa xarit wax ma sa jikko fa kullu qarinin bil muqarini yaqtadi tubaab yi dañ naan dis-moi qui te fréquente je te dis tu es je te dirai tu es kon nit ki milieu am na ci solo milieu bi nag ca fa mu juddoo ca kër ga ba ci mbedd mi ba ci ndax nit ku nekk boo demee bay mag yaa yaa war a tànn eh, ñi ngay jaxasoon li sëñ Tuubaa di wax wajtani bu majaalisu shaqaawa majaalisu shaqaawa mooy jataayi texe yi jataay yi nga xam ne kenn du fa wax lu jëm ci yàlla daf lay fàttaloo yàlla waxtu julli dana jot sa xel du ca dem jataayi poy nga xam ne day passionné nit ñii course jaral na leen lu ne ñii làmb jaral na leen lu ne ñii football ñi ci gën a bari nag ci àdduna bi jaral na leen lu nekk buñ ci nekkee jaral na leen faat juróomi waxtu julli jaral na leen bañ na leen nekk jaral leen ko passion mooy loolu seytaane foofu leen jaaree doomu aadama doomu aadama doomu adama dafa fragile maanaam lu gaaw a yàqu la mooy li nga wax ne xol dafa gaaw a ko ci lu mu miin li rek li nga gënoon a bañ gën koo ragal boo ko doon gis bis bu ne rek dootu doon dara fi yow dootu def taasir yi dootu def ceex yi ci sa xol boo gisee ñu boo ka nekk màkka moo ëpp yàlla ci moom wër ndax dafa miin kaaba gi nga xam ne ni mooy li nga xorom dafay yàpp ndax mu dëkkal waaye boo demee ko fa wër kaaba gi moo ëpp tuyaaba ci yow di fa julli ak julli sësale ci kaaba gi ni moom amee maanaa waaye wër gi moo gën ci yow ndax yomb la bu ko defee day jeexital ci sa xol sëriñ sax lu mu nekk nekk wàll ki jaxasoo moom dëkk moom li mu koy ñemeel ak li mu koy ñemee def ka ko sori dugal sëriñ bi nga xam ne teew na nga gis ko itam mu mel ne nit ñi di lekk di naan lépp looy def mu di ko def sëriñ ba nga xam ne jóge na fi nekkatu fi da ngay yër ci téere yi rek jëfam yu kéemaane ak melo wu rafet waag ngay gis waaye la ca des doo ko gis moom ngay gën a yéem donc tax xol wër yépp dafa am solo ci euh, yar yar daal dem na ci bi li ngay ba ci li ngay lekk li ngay naan ñi ngay àndal ki lay yar li ngay xam li ngay umpale fi ngay dem li ngay jëfandikoo lépp ci yar la bokk kon diine ci boppam yar rek la diine yar rek la kon loolu sëñ bi wax su li nga foofu benn laaj sax waaw maanaam léegi day def ku bëriwul alal rek ñu ne sa ndey liggéeyu donte yar nañ la ci lislaam ci jikko ji gën a rafetal mhm. boo bëriwul alal rek ñu ne sa ndey liggéeyu léegi loolu mën naa waxtaan waaw mu ne dafay laaj mu ne li nit ñi faral di wax ku bëriwul alal ñu ne yaayam liggéeyul ñu ne ci lii ma wax moo sulli loolu waaw wala fii de yàgg nañ ko wax wala lu bon mooy la ñu ne yaayam dafa liggéey wala nga ñàkk chance ñu ne yaay liggéey loolu dem donc dikk ci yaay ji liggéey dàqulu ko waaye nu wax ci waxtaan ci mu asiraat yëpp maanaam liy jeexital ci nit ki texe ci àddina mooy mu am li mu bëgg muy àll muy daraja mu di jub muy lépp loo xam ne lu nit bëgg di ko sàkku la expliquer li ñuy wax chance expliquer li ñuy wax jikko ndax yooyu yëpp day jeexital ci nit ñi ki maanaam réussite am wala échec am li jiitu moo di biddéew biddéew bi nit ki juddoo mun na jimoon yi surtout am na benn mun na jim anglais boo xam ne nee na bu mu jàngoon astar yi ko war a jànge ba xam ko nan ko war a xamee doom ji bu juddoo rek daanu xam li muy am lépp lépp ak fi muy jaar këpp ak li muy réussir ak li muy ñàkk ak bu texee dee bu amee bu ñàkkee bu baaxee mën a lépp mën nañ koo xam ci jeexiti biddéew am na ko dem ba wax loolu bu fekkee loolu mu wax sax demewu ne àggu ca it dana jeexital ba am na conférence yi ma ko wax bi sidna Abdullah ibn Abbas di wax allahu alladi xalaqa sab'a samawaatin wa minal ardi mislahunna yatanazzalu al-amru baynahunna li ta'lamu anna allaha ala kulli shay'in qadir mu ne aaya ji bu ma ko firi woon ñu dagg sama baat bi ñi nga xam ne ñoo xam ne ilmu hay'a ak ilmu tanjim nee ñu pour li ñuy wax rajulul kabir maanaam un grand homme nit ku mag ku fort juddoom aju na ci disposition yu astre yi ba ci yonent sax ñu dem ba wax ne astre yi ni nga xam ne noonu la war a disposer ba ki juddu war a mën a nekk yonent ñu firi ay ay alxuraan bari ci loolu ñu gis ne alxuraan am na fu nga xam ne wa inna lamasna samaa fawajadnaahaa mali'at harasan shadiidan wa shuhuban wa inna kunna naq'udu minhaa maq'ida lis-sam'i faman yastami' laa najid lahu shihaban rashadan ñu ne bu fekkee ne disposition boobu dem na ba ba sori te àggagul ci war a yonent ak yonent war a juddu dana indi ay borom yu xam-xam yi xëy ñu mel na ñi ma waxoon sànq xusub euh, euh, shatih shatih ak euh, shaq annaar shaq annaar nga xam ne seen juddu jiitu nañu yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaye yàlla joxal na leen xeeti xam-xam yoo xam ne xamoon nañu ba wax ne yonent bi dina ñëw nangam dana am nangam dana am nangam dana am nga xam ne mu ngi aju ci disposition astre yi bi mu demee nag ba nga xam ne weesu na foofu ba mat ba mat seytaane yi leen daan leeralal mënatuñoo jege asmaan ndax disposition bi foor na foor boo xam ne nubuwa rek la war a lëkkool mu daal di mel ne que jum yoo xam ne dañ koy lakk seytaan yi nga xam ne mooy jinne yi dañ daan xam ay xabaar ñëw di ko wax kuhaan yi ak ak ak mun a jimono yi jinne yi naan léegi lamb doon asamaan si nu fekk mu fees dell ak i garde ak ay jum maanaam jum mooy torche yu safara fana daan toog di dégloo léegi boo fa boo fa xandee rek ñu lakk la xamuñu ndax yiw muy jublu ci waa suuf la xamuñu ay la fekk booba yonent alayhi salaatu wasalaam dafa war a ñëw ñu ne fi nga xam ne nag fi la ñu wutee ñoom seen bopp ñu ne comme ñii dañu ne bu fekkee ne matul ba mat gi nga xam ne yonent mën na ñëw toujours rek bu ndax li mu manqué te taxawul mu bari lool dana indi ay borom xam-xam wala nit ñu kéemaane nit ñu mën ay ay Napoléon dégg nga ak i nit ñoo xam ne ñu mel ne que waxuma sax Néron waa ji mm, Romain bi fàtte naa sama xel ak nit ñu mag ñi daal ñu rëy ñee rëy ñee na leen déet du laazim nag naka nag. waxtu woo xamee ne rek disposition yu commencé na ba te aggul ca nam war a matee dana indi nit ñu kéemaane mën na ko indi mën na ko bañ indi waaye ñee dafa mel ne que seen wax moo gën a lëng bu ci loolu ñu gis ne kon disposition yi astray ci waxtu wi nit kiy juddu dana def ay jeexit ci nit ki moom gis nañu ndaw soosu daan eh, seet ci boule de cristal te yim waxoon yépp moo waxoon ne Inde dana xajali ko ñaar mu mujj xajali ko nekk Hindustan ak Pakistan bi mu ko waxee ci Amérique moom européenne la waaye mu ngi doon dundee ci Amérique bi mu ko waxee ki mu ko waxal dem na ba Inde moom bi jamono yooyu jege waxtu yam waxoon ne ci lay am ba bis ba mu téléphoné ko ne ko yow de waxoon nga ne gaa ñi daañu séddali koo def ñaari réew te fii mu ne bis bi nga waxoon tey te dara lu koy niru luy niru ne loolu war am amul mu ne ko ah, man de waxuma la loo xam ne lii dama ko foog wala dañ ma ko wax lu ma gis de lu ma teg sama bët laa la wax waaye jant soogul ñu toog ba takkusaan mu téléphoné waat ko ne ko li nga waxoon daal gisaguma lu koy war a dëggal mu ne ko man de lu ma gisoon laa la wax bi jant daataan soo histoire ba am na ba ñu séddali nekk ñaar mu téléphoné ko wax ko mu ne ko man kay li ma dama ko xamoon naa yàlla dafa bari ay kéew ay kéemaan ak i kaawteef ci suuf si liggéey day mën na nekk ndaxte nit dana liggéey suñu borom yool ko mu feeñ ci doomam loolu moom yéen gis ngeen ko gis ngeen ko ci nekk bii ngeen nekk gis ngeen ko ci waaw kon suñu borom dana fay jëf mën na la koo fay nag ci doom ji mën na la koo fay yow rek wala mu fay la ko ci sët wala mu fay ko keneen kon mënu noo dàq ne liggéey yaay amul waaye nag du nin ko fooge bi nga xamee ne am na benn lënt mooy yaay ji mën na am ñeenti doom kenn ki rek am chance ñu ci des ñëpp ñàkk chance ñoom wala fii daal di koy ba tey expliquer ne kenn rek ko ci jël bu liggéeyee kenn rek ko ci jël ana lu ko tegtale dara tegtalu noonu ne kenn ko mën a jël mën nañ ko séddoo war nañ ko mën a séddoo li am moo di ne mënuñu ko dàq ndax jëf du neen jëf moom lépp ku jëf lu baax moom suñu borom dana la ko fay inna allah laa yadiu ajra man ahsana amala waaye am na yeneen i jeexital yi jeexital ci chance nit yi koy jox chance ak yi koy manqué chance dana mën na nekk ci bindam nit ki dana rafet wala mu yaaw ba nga yéene ko loo xam ne lii euh, budul bu melul woon noonu doo ko koy dégg nga nit ki juddu soxar nit ki dana baax leen yëpp ci nekk mën na def ceexit ci moom mu ci bind bi ko bind ak jamono ji nga xam ne ci la jóge kon ci mbirum liggéey yaay dañu wax ne maanaam biddeewu nit ki bi mu juddu jëfi yaayam jaan yoon jaar yoon wi mu jaar yooyu yëpp ci nekk mën na indi chance kon noonu rek lañ ko tontoo mu jeex léegi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh daf ñaan ñu ñaanante bopp ñaan bopp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 وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تكلف قلوبنا في الذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم فلما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل ان الذي فرض عليك القران لرعبك الى معاد قل اللهم فاضل السماوات والارض الغيب والشهاده انت تحكم بين ما كانوا فيه يختلفون انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر ويتم نعمته عليك ويتم نعمته عليك ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما ويهديك صراطا مستقيما ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا وينصرك الله نصرا عزيزا اللهم يا تلبس بئر فن ناديه ولا بناس فن ذكر ولا بناء فن قصور اللهم لا تضر لنا في مقامنا هذا ذنبا الا خبرته ولا مرضا الا شفته ولا حاجه من هواج الدنيا ولا اخره الا قضيتها ولا جهل الا اسرته ولا شقه الا موتها اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا فانك تقضي ولا يقضى عليك وافتح لنا كل باب كنت فاتحه لسان خير فمن لنا امرنا صحيح لنا ونرشدك ودمر كل اعداء لسانك قلبا خاشيا متواضعا وكمل كل ما نهى ومن كل لسان من الحرب كل ذي تحرير واسلبنا مهدي رشد وقنا وقنا من الشيطان الرجيم اللهم صل على سيدنا محمد وتنجينا من جميع الاهوال والافات وتقبل لنا جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفع لنا بها عندك اعلى الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الحياه في الحياه والممات اللهم صل على مفرج كل مولانا تبارك الله